moo doon busru ibn sufyaana ibn amr ibn awaymir ibn sirma ibn abdillah ibn qumayr ibn xubshiya ibn saluul alxuzaayi looloo doon di busru ibn sufyaan di doomu ko ñuy wax sufyaan ay maamam di jàll ba ci waa banu xuzaa ci al waa banu xuzaa la bokk al xuzaayu imaam ibnu isxaaq raxmatullaahi aleyhi moom dane bishr bishr ibnu sufiyaan al kaabi waaye imaam ibn hisham nee na wa yuqaalu busru nee na busru nag du bishr am na nag ñu ne du bus du bishr waaye busru la tudd te wax jooju imaam ibn hisham wax moom la ku mel ni ñoom imaam alxaafiz ibn hajar di dëgëral ndax moom moom nañu def tarja ba ñuy def tarjamaam busr ibn sufyan lañ ci def defuñ ci bishr ibn sufyan imaam euh, al euh, imaam imaam euh, kii bokk <coughs> al-Haafiz ci al-Isti'aab moom Busr ibn Sufyaan mu ngi tuub ci sixième année bi mu ci sixième année bi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mi ci la tuub ah. kon sixième année bi bi mu tuubee ci la foofu ca la bi am ci riwaaye yi nga xam ne moom la kon nekk ci Fatxul yi naka noonu inda imaami ahmad ci sanad boo xam ne góor ñu dëgër nañu imaam ibn isxaaq tudd na ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu ne moom la yónni woon keroog bi muy génn di dem xudaybiya ngir dem umra moom la yónni woon di busr ibn sufiyaan ngir mu jiitu daldi xooli ana lan mooy réaction waa quraysh bu ñu déggee ne mu ngi ñëw moom la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi di nettali mu jële ko ci sëriñam di imaam az-zuhri moo tax mu ne qaala az-zuhriyu mu ne imaam az-zuhri da nee na wa xaraja rasuulullah xatta sallallahu alayhi wa sallama xatta idaa kaana bi usfaana laqiyahu Bishr ibn Sufyaan al-Ka'bi mu ne yonent bi aleyhi imaam az-Zuhri de nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw yi ñu gisee armal na ak julli ji mu def armal ak lenn li ëpp ci saxaaba yi mais ñenn ñi armaaluñu bi ñuy dem Xudaybiya ngir umra muy continuer di dem ba ni muy àggee bërëb buñ naan Usfaan wa Usfaan mawdi'un bayna Makka wa Madina benn bërëb la bu nekk diggante Makka ak Medina Makka nag la gën a jege mu ne bu mu àggee foofu ci la dajee ci la ko dabe Bishr ibn Sufyaan wax naa la imaam ibn Isxaaq ñoo ne Bishr ñu ne Busru kon mooy kooku ca riwaaye yéene woon moom la yónni woon kon ba muy agsi Usfaan fekk na moom àgg na ba gis Quraysh lan lañ nekk léegi nag mu ñëw di rendre compte yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko fa qaala mu ne yaa rasuulallah mu ne ko yow ndaw yàlla li haadihi qurayshun qad sami'at bi masiirika fa xarajuu ma'ahum al'uudhu al mataafiil mu ne ko yow ndaw yàlla li kat haadihi qurayshun quraysh yëgal ne quraysh nga ci sama ginnaaw di ñëw soreetuñ ñu ngi fii soreetuñu ñu ngi fii nii di ñëw ñoom waa quraysh li leen génne nag qad sami'at bi masiirik Quraysh dafa dégg ne yaa ngi dox jóge Medina di ñëw Makka ngir umra ñu daldi génn takku ba dëgër armée bu baax ànd ak njaboot yépp nag moo tax mu ne ko fa xaraju génn nañu maahumul uudul matafil ñu ngi ànd ak géléem yoo xamante ne nii dañuy door a am doom fees dell ak soow waaw almatafil mooy yaay yi nga xamante ne nii dañuy ànd ak seeni doom loolu nag soit jublu ci ne dañoo ànd géléem yi nga xam ne dañoo fees dell ak soow ànd ak seeni doom ngir tey moom xare bii daje gi ñuy dajeek yow lu mu laaj bu ko defee mu nekk seen provision ñu man di ratt ci soow mi te duñu génn duñu jóge fii lu dul ñu delloo la dox sa digganteeg fi nga xam ne mooy alkaabatul musharrafa loolu mën naa tekki lool waaye mën na ci jublu tamit la fait mu wax lii mu jublu ci ne Quraysh dafa génn ak jigéenam yi ak doo ak seen doom yi ngir génn ak seeni jigéen ak seeni doom ngir ñu tenir tey fii nii bu ñu dajee yow jàmmarloog yow kenn du daw waaw comme nañ defoon ca ghazwatu Uhud ëndaale jigéen ñi ndax ku nar a daw nag tourne gis sa femme nag ah nga xam ne nag lii nag day ñaaw nag dee sax ko gën waxatuma la ak xale yi waay waay bu ma dawee ëllëg lan lan lay nekk seenu way waay ñu ànd ak ñoom ñépp loolu mën na koo tekki kon mu ne ko moom seydina Busr ibn Sufyaan ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Qurayshien yii di ñëw sama ginnaaw ndax dafa dégg ne yaa ngi dox jëm si fii ñu ngi génn nag ànd ak lañu yor ci ay gëléem ak seeni njaboot jigéen ñaag gone ñépp lañu àndal waaye qad labisu juluudan numuur wa qad nazalu bi di tuwa yucaahiduuna allaha laa tadxuluha calayhim abada wa hada xaalidu bnu lwalid fi xaylihim qad qaddamuha ila kuraa al-ghamim mu tegal ko ci ne ko te ñoom qad labisu juluudan numuur waa Quraysh ñu ngi sol gis nga yéere yi segg yooyu mooy ñoom yére yu sol beru segg lañ ko defare panteer yi ak yooyu seen mooy ne ngir lan ngir wane seenu njàmbaar ak seenu noonoo que ne tey moom dem ba jeex la xare bi moo tax mu ne ko xat labisu juludan numur ñu ngi sol yérey yi der yoo xamante ni nii yu panteer yi la ak segg yi waqad nazalu bi di tuwa bi ñu ngi nag wàcc ñu ngi fii sorewul ñu ngi di tuwa foofu lañ def escale taxaw di la xaar bala ngay agsi ci dëkk bi maa ngi leen bàyyi nag yu'aahiduuna allah ñu ngay jël pacte ca kanamu seen ca kanamu yàlla naan laa tadxuluha alayhim abadan kene yow doo dugg dëkk bi tey ñuy fekke ñuy amuk dund nga dugg Makka tey euh, loolu mooy li nga xam ne manu ne te jël nañ ci pacte ca seen kanamu boroom mu ne ko nag am na beneen wa hada Xaalid ibn al-Walid fi xaylihim mu ne ko nag Xaalid ibn al moom moo ma gën a jege sax que waa Quraysh ndax Quraysh ñoom ñuy camper ci Dhu Tuwa kanta Xaalid ibn al-Walid mu ngi fii jege na mu ngi nële fii xaylihim moom moo nekk mu diriger seen fas yi la cavalerie moom lañ teg ci kanam man huwa Xaalid Xaalid xam nañ ay exploit gis nañ keroog Uhud ni mu changer Euh, euh, euh, traamu situation bi gis nañ keroog ni mu def ba waa Quraysh jàppee ne perte nañu sànk nañu ndax tàmbali nañ ñu leen di def nañ leen defoon Badar waaye ba ñooñu wàccee Seydina Xaalid ibnul Walid temps yi tuubagul ne leen déedéet mu dem contourner yéeg ci montagne bi faagaagal ña fa ne ak ñam àndal daldi nag tiim jullit ñi far xare ba daldi wëlbateku a'zamu farisin min qurayshin ginoon a màgg ci cavalier bu newoon quraysh mu ne nag moom nag lañ jël parce que quand on change pas une équipe qui gagne équipe buy gagne kenn du ko change suñu dernière laalanteeg jullit ñi réellement Uhud ñoo gañe woon te ki taxoon ñu gañe te yoroon fas ya mooy Xaalid ibnul Walid comme que tey ñëwaat nañu nañ jëlaat Xaalid tegaat ko seen kanam ñu xool moo tax mu ne ko wa hada Xaalid ibnul Walid fii xaylihim mu ne ko te Xaalid ibnul Walid lañu nii nag di ñëw moo jiite seen fas yi moo jiite seen gawar yi qad qaddamuha ila kura'il ghamim ñu ne ñu ngi ko jiital nag ci bërëb boobu nekk diggante Makka ak Medina ci Hijaaz foofu mais Makka la gën a jege comme niñ ko gisewoon woon ñu ngi ko jiital ila Qura al-Ghamim mu dem Qura al-Ghamim jiitu waa Makka ngir njëkk dajeeg yow bala ngay agsi ci ñoom loolu la Seydina Busr ibn Sufyan alkaabi daldi egge yonent bi aleyhi salaatu wasalaam def na mission yi nañ ko ngir mu jiitu ji laata ñuy agsi nan mooy réaction Quraysh amul dara luñ ci bàyyi amul dara luñ ci bàyyi comme euh, c'est il était un excellent observateur mu xool indil yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag yëgal ko nag tegal ko lépp ci taabal ji na ko nag dugg suñu dugg Makka nag lii wa ñuy gaaral mooy du nekk loo xam ne lu yomb noonu lay doon ci gàttal fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ko Busr ibn Sufyaan waxe loolu mu ne yaa wayxa Quraysh laqad akalathum al harbu maada alayhim law xallaw bayni wa bayna saa'iril arab fa inhum asaabuunii kaana daalika alladii araaduu wa in azharaniya allahu alayhim daxaluu fil islaami waafiriin wa in lam yafcaluu qaataluu wa bihim quwwa famaa tadunnu quraysh fa wallaahi laa azaalu ujaahidu ala allah ala alladhi ba'athani allahu bihi hatta yuzhirahu allahu aw tanfarida hadhihi saalifa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi ne yaa wayxa quraysh ay waay toskare ñeel na quraysh waay laqad akalathumul harb Quraysh moom ñoom guerre mu ngi leen di jeexal di leen lekk kenn par kenn xoolal saa bu ñu tëddee rek ne dañuy xaret ñun te nu mu man di demee mooy ay kilifa yu bari dinañu ko dinañu ko mànkele buñ buñ ñëwee xare si ay na Abaa ay na Abu ayna Utba ayna Abal Bakhtari ana ñooñu ñooñu ana ñu waa wayha Quraysh laqad akalathumul harb ñoom de ah xeex xeex dina leen jeexal waay waay xeex lekk na leen xare waa ñoom ban lan mooy seen problème maada alayhim lan moo doon nekk seen problème lan mooy nekk seen kaw law xallaw bayni wa bayna sa'iril arab lu leen teewoon ñu bàyyi mag arab yi li des ci arab yi ñoom gëmuñu nañu toog bàyyi mag man man dëkkuma leen xare ndax jullit ñi mooy boo seetloo xare yi Quraysh xare yi ñoom ñoo ko waral ndax lan nga ne ma mais Badar Badar bon Badar julli ñu ñoo dem di leen kar ñu ne ah, lan lañ doon kari lan lañ doon nangu yi se njëgg moo xam ne seen alal la ñu génne leen Quraysh seen alal waa Quraysh dajale ko di ci commerce mais loolu lañ doon nangu c'est légitime oui ou diw jël sama alal ba pare di romb suma buntu kër di ci commerce bu ma amee dooley nangu ko nu may def mais dama koy nangu xare ba ja topp kay abu jëli na tax xare am ndax abu sufiyaan neewoon na leen dellu leen ndax man laqad najjallahu ayrakum bur yàlla daal dinay muccal li nga xam ne mooy seen njëgg mi seen caravane bi kon ñibbi leen abu sufi abu jëli na bay ne fenn duñu dëpp fenn xatta narida badran waaw wa nusqal xamr wa nakulul jazur wa tasma'u bina al arab fala yazaaluuna yahaabunana abada loolu abu jahlin wax keroog fenn lañu delluwul waaye abu sufyaan mi la yónni yow demal nga ne ko ta dem toog fële ñëwuñu def lu xatta narida badran suñu suñu cadence bi dinañ ko continuer suñu marche bi ba àgg Badar waaw waaw pour lan Abu Jahl hatta tasma'u bin al arab bët arab yi dégg la mobilisation extraordinaire de Quraysh waaw bu ñu fa demee nag ñu déployer notre force ak suñu dangar waaw wa naqulul juzur wala al jazur ñu daal di rey gëléem yi noos wane laa feet nit ñi xam ne ñun boroomu doole lañ côté économie waaye côté côté côté côté côté arme côté militaire wa nusqal xamru ñu daal di ñuy servir al qiyaano wa ta'zifu bin al ñu daal di ñuy servir sàngara waaw ce sera une fête jamais enregistré dans la les annales de de de de de de l'Arabie waaw wa ta'zifu binal qiyan musiciens yi daal di ñuy wayal ça sera un concert géant waaw en plein air à Badr léegi pour lan abuja fala yazaluuna arab yi dégg ñu nag fala yazaluuna yahabuuna na abada ba arab yi dégg suñu force bi ñu fi déployer duñu deñ nag dootuñu deñ ba dañuy sàngoo suuf ñoom fu ñu déggee Quraysh xub balaa rey sa ñëw gaa yi abal foofu ñu tàppat ñu xof ñu ragal ñu ba faw kooku kay moo indi xare bi Uhud ñoom ñoo ko takkat ne dañuy ñëw di jël seen revanche ne dañuy fekk jullit ñi ñoom seen kii seen yéene newul woon dem Uhud Medina lañ doon dem yonent na la saab karleen comme nañ ko gise woon comme Quraysh Ahzab keroog gis nañ ñoo ñëw ne dañuy xeex si ba Amr ibn Abd Wudd al mujrimu shaqi daal di fay dee kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne ñii yaa wayha Quraysh waay waay waay waa Quraysh ay Quraysh ñoom daal lii dañ ko bëgg a jàppe rek laqad akalathumul harb bu ñu muusoon de dinañ xam ne guerre ak leen di jeexal xare ak tamit dangay dem ba mbiri maar dëkk boo xamante ni nii xare kese ngeen di def at mu ne presque yéen ngi waajal ay xare te fu fa demee ñàkk lu bay ana moo tee ana moo teewoon ñu dox sama diggante ñu dal di jóge sama diggante libéré sama digganteeg ñeneen ñaara bi ñoom gëmuñu nañ bañ a gëm nañ ma bàyyeeg ñoom rek ma man ma daal di leen woo fa inhum asaabu nii bu ma yeneen arab yi jàppee daal di dal sama kaw ba yeneen bi mu indi jàllul doxul ndax yeneen arab yi d'accorduñ ko te tamit nanguwuñ ma fi woote te dugguñ ci rejeté ko ba daal fa fay rey mais kaana alladhi araadu loolu lañ bëggoon waa Quraysh xam nga lu mel nii am na ku leen ko mas a wax <laughs> am na ku leen ko mas a wax am na ku leen ko mas a wax keroog ba nga xamante ne nii ah ñuy waxtaane mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne nii ca lañu toog Makka fekk yonent ma nga saab ma nga Makka def lu ne mujjul fen Seydina Hamza doon dóoru tuub Utbat ibn Rabi'a waxoon na leen même discours lii ndax keroog Utbat ibn Rabi'a boo fàttale ko mooy bi mu leen nee yéen waa Quraysh kilifa la woon min ashrafihim lu ne def nañ kook Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ça ne sert à rien ça n'a rien léegi dangeen dama leen di ñaan ngeen may ma ma dem wax ak moom proposer ko ay mbir amaana mu nangu ci benn gaa yi ne ko dox nañ la suñu aval ya Utba idhab fatakallam Muhammada demal nga wax ak moom bi demee wax li muy wax yonent ma sallallahu alayhi déglu ko ne ko afarata ya Abal Walid ndax pare nga yow Abal Walid mu ne waaw mu taril ko suuratu fu début suuratu Fussilat ba fa in a'radu aaya yooyu léegi ba ñibbisee lan leen wax gaa yi dañ ko gis ne laqad dhahaba abul abul walid bi wajhin laqad raja'a abul walid bi wajhin ghayra alladhi dhahaba bee ñu ne abul walid mii de xar kanamam gii mu ñibbisee bokkul ak bi mu demee woon mu ñëw ñu laaj ko loo fa jële mu ne man daal li ma gis mooy ñu dox di ñu ñu daal di libéré diggante Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ak arab yi nañ ko bàyyi tout tranquillement ak i mbiram ñun ñu nekk ci li mu ne moom mu nekk ci li ne léegi bu ko arab yi dëggalee nangul ko mbir mi moom mu moom mu féete kaw arab yi ba ñépp nangul ko ñun ñii ay mbokkam la ñoo bokk deret ñoo bokk lépp ñu daal di ciy ñëw dugg noonu du nekk lu dul suñu honneur bu dee dañ koo bàyyi noonu moom arab yi arab yi noot ko faagaagal ko jële ko fi mais loolu moom lañ bëggoon gaa yi ne ko laqad saxaraka wallah abu jahlin ne ko wat naa ci yàlla ne yow kii dalaa njibar waaw pourtant loolu noonu kooku xot ba lu mel noonu la leen yonent mi aleyhi salaatu salaam wax ana lan moo tee ana ñu dox sama diggante bàyyi ma ak arab yi ñoom bu dee ñooma noot kaana alladhi kaana araadu loolu la waa Quraysh yàgg bëgg loolu moo doon seen bëgg-bëgg waaye nag wa in adharani allahu alayhim daxalu fil islaami waafirin bu dee yàlla nag dafa def man ma gañe leen arab yi li des ci arab yi féete leen kaw l'islam féete kaw mais ñoom ñu ñëw dugg ci l'islam nekk ñoo xam ne ñu am ngañaay lañuy doon hein waaye mu ne nag yii nii lan moo tey deful nii waaye wa in lam yafalu bu ñu ko deful qaatalu wa bihim wa in lam yaf'alu qaatalu wa hum wa qaatalu wa bihim quwwa mooy ne ah bu ñu ko deful nag moom yonent mi aleyhi salaatu wa salaam jël na mooy dogoon këne dogu na këne buur yàlla dina ko dina ko dimbali ci kaw waa Quraysh même bu dee ne dañoo continuer di xare bu dee dañoo bàyyi loolu lépp nag di continuer wat naa mooy dogg na ne buur yàlla da koy da koy sa yamsuruhu wa yuzhiruhu ndax loolu mooy diggu yàlla waaw kon loolu la mu ne fa ma tadhunnu Quraysh ba léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam di réagir ci li ko Busr ibn Sufyaan ñëw daal di wax mu ne fama tazunnu Quraysh waa Quraysh ñoom lan lañu yaakaar lan lañu njort fa wallaahi nañu yëg ni laa azaalu ujaahidu ala alladhi ba'athani Allah bihi hatta yudhhirahu Allah aw tanfarida hadhihi as-saalifa mu ne ah lan la waa Quraysh njort lan lañ foog maa ngi wàcc ci yàlla ne man alayhi salaatu wassalaam de laa azaalu ujaahidu ma deñ di xare ala alladhi ba'athani allahu bi ci l'islam bii ma yàlla yónni maa ngi wàcc yàlla du ma deñ di ci kër këri di ci xare di ci jihaad hatta yuzhirahu lu dul buur yàlla féetale ku kaw aw wala bokk rek tanfarida hadhihi saalifa mooy sama baat bii ñu daal di koy dagg mooy ne ñaar yooyu am moom fekk maa ngi yàlla ngi may joxum dund ci ci ci kër kër ci luy jëmale l'islam fi ko yàlla nam ma jëmale falaa falaay ne wala rek man moom sama ma wéet ci sama xabru mooy ma génn àddina fekkew ma ko waaw loolu la <laughs> lii xam nga yeneen ma saab saab mooy dëgg boo ci newee da ngay constant boo ci newee da constant xam nga keroog xoolal rek yàlla laa lii lépp di am avant lii lépp di am muy am saxaaba yi ko àndal waa minal muhajirina wal ansaar ba ñu di dem jóge Medina di xare yi fi jàll yépp ñuy dem ngir umra ji ci sixième année bi xuday fële Makka laata lii lépp di am yaa ngi fàttaliku ko mu ne Makka te bàyyi ko xam Abu Taalib newoon fa ba waa Quraysh ñëwee sonnoon ca nag ci jëflante ji joxewul dara ñu ñëw di ko proposer ay proposition waaw naan ko bu dee dangaa bëgg nguur def nañ nga nekk suñu mbuur Muhammad maliku Quraysh sallallahu alayhi wa sallam bu dee alal nga bëgg ñu dajaleel la ku ñun ñépp ku nekk dajaleel la loo xamante ne nii bu ñu la daja li ñu dajale yépp buñ la ko joxee yaay ëpp alal kenn ku nekk ci ñun bu dee nag soxna su rafet nga bëgg ñun dinañ xool ki dàq ci biir Quraysh ñu takkal la ko wax li ñu wax lépp ñëw daal di koy proposer bàyti xam di Abu Taalib bam naan law wada'u law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasaari ala an atruka hadha ma taraktuhu hatta yaqdiya Allahu bayni wa baynahum aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam waaw mu naan leen yaa ammu e yow sama bàytax fekk ñoom Abu Jahlin ñëw def proposition yi comme ni nga xam ne xadis boobu nag bi wér mooy bi nga xam ne moom la grand frère Seydina Ali ibn Abi Taalib daldi woon euh, kii euh, euh, solo boobu mooy bi dëgër mooy bi nee ko mooy bii nii ma wax nii boobu xadiisul daif la mooy bi siiw nag mais xadiisul daif la bi wér mooy bi nga xamante ne nii euh, lu tax tuur bi ñëwul ah waaw kay Aqil Aqil ibn Abi Taalib moom moo ko fekke ne yonent mi alayhi salaatu salaam boobu moom yónna comme ni imaam al-Haythami waxoon ci al maj Majma'u Zawaa'id mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dane dane bàyyiti xam est gis ngeen jant bi waaw mooy mu joxoñ leen jant bi lool mooy foog jant bàyyi am man du ma bàyyi te ngi dund man duma bàyyi lii ma yàlla yónni waaw ci riwaaye bay ma njëkk a wax buñ jëloon jant bi teg ko ci sama loxo bii jël lu weer bi teg ko ci sama loxo bii mooy defal ma lépp may buur di bummi waaw ma jant bi te xam nga ne mos ko moomoon jant bi yow kenn lu la ëpp nguur ci kaw suuf waaw tu fais le le xawma lan et le temps la pluie et temps waaw bu la neexee rek nga naj mbir mi ne gaa yi ah da ngeen may fontoo ba milliards yi ma leen di laaj manu ngeen koo mobiliser man yóbbu naa sax jant dootu ngeen leer ay waay kon chantage dina bari ci kaw suuf ay waay où sont les pauvres où seront les pauvres ñoom gis jant seen mbay du baax dara du baax ndax benn multinational walla benn benn benn benn mustabid ab dictateur bu mag moo koy yor toog nag ci xolu nit ñi farankolaay ci seen xef yi waaye buur yàlla moom yooyu moom du ko jox kenn washamsu qaddarnaahu mana qaddarnaahu manazila wal qamara bopp washamsu tajri li mustaqarrin laha waaw loolu moom borom bi du ko jox kenn mooy ne gis nga loolu mu leen waxoon këne lu ngeen man di def loolu lépp bu ma ko moomoon saay du tee man may def lii lu dul xattaa lu dul ma génn àddina duuna xattaa lu dul buur yàlla def mu àgg fi mu war a àgg aw amuta duuna wala boobu ma génn àddina duma ko fekk loolu la waxaat ñi lam leen waxoon waxoon ko seen ponkal yu kaccoor ya ñoom Utba ak ñoom Abu Lahab Abu Jahl loolu la waxaat gaa yi mu ne leen kon waay waay maada tadunnu Quraysh Quraysh ana lan la foog na leere fa wallaahi maa ngi waat moom mi nga xam ne soxlawul waat laa azaalu duma deñ ujaahidu ala alladhi ba'athani duma deñ di jihaad ci li nga xam ne moom la ma sama boroom yónni hatta yudhhirahu Allah lu dul buur yàlla def mu féete kaw leneen aw tanfarida wala boog mu dog haali saalifa sama doq gi mooy kon loolu la toon seydina busrum nu sufiyaan mi nga xamante ne kon moom la yónni woon ah moom seydina busrum nu sufiyaan al raxmatullaahi radiyallahu taala anhu wa ardaahu kon a ah, loolu lañu am ci nettaleem moom seydina busru ibn sufiyaan alxuzaayu radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu